a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'du fayaquulu al imaamu al hujjatul alamu abu zakariyaa Yahya ibnu Sharaf an-Nawawi wa Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa salaam fil baabi salaasu miya wa xamsatun wa xamsuun an anasin radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala nahaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yabii'a haadirun libaad wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi muttafaqun alayhi kon al imaam al nawawi rahimahullah bon mu dikk ak ñun ci li nga xamante ne nii mooy euh, wàllu hadith yi ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn mbëmbës tël ci suñu bunt bii di introduction bi di chapitre trois cent cinquante cinq mu doon baabu tahrimi bay'il haadiri lil baadi non bay'il haadiri lil baadi wa talaqqi ruknaan wal bay'i ala bay'i akhiihi wal xitbati ala xitbatihi illaa an ya'dana aw yurad walillahi alhamdu wal minna tey ñu waroon a dugg nag ci xadiis yi nga xam ne moom la fi indi bi ñu njëkk muy xadiis siis xadiis la woon. ah ci xadis la fi indi bi ci njëkk muy moom lañ jàng léegi muy xadis mille sept cent soixante quinze mu ne an anasin mu ngi jële ci Seydina wa Mawlana Anas bunu Maalikir radiyallahu taala anhu wa ardaah annahu qaala nee na naha naha aayana naha tere na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa an yabi amuy jaay xaadirun ab citadin koo xam ne ci dëkk bi ci vël bi la dëkk li baa di jaayal kaw kaw wa in kaana même bu leene kaw kaw boobee axaahu frère la li abiihi frère am la boo xam ne moo ko ji ñoo bokk baay wa ummihi ñoo bokk nday baay shaqiqan la mu ne loolu de muttafaqun alayhi hadis bi al imaamu al Buxaari waaye na ko al imaamu Abul Husayn Muslim ibnu al Hajjaaj al Qushayri an-Nisaabuuri rahmatullahi alayhi daal dina koy daal dina koy daal dina koy eh, koy bokk solo. léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar dong ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu hadis bi al imaamu Nasaa'i waaye amaamu al imaam Abu Daawud ndax al imaam Abu Daawud après an-Nasaa'i ñoon ñoo ko solo c'est rare Ahmad hadis bi solo ko c'est rare c'est rare moo tax yu mel buñ ne dañ koy silene hadis yuñ gis ci Riyaad bi te imaam Ahmad solo ko c'est rare c'est rare bii ci la. imaam an-Nasaa'i te kaddu yi mu indi fii nii imaam an-Nasaa'i moo ko soloowe noonu waaw mais euh, imaam Muslim moom indiwu ko ci kaddu euh, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dinañ ko gis al imaam kon ak imaamul Buxaari sax indiwu ko noonu. voilà ndax muttafaqun alayhi la kon ash-shaykhaani ñoo ko solo ak imaam Abu Daawud ak al imaam an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb rahmatullahi ala al-jamii' al imaam al-Bukhaari rahimahullahu ta'aala kitaabul buyuu' baabun laa yashtari haadirun li baadin bis-samsaar voilà <laughs> mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne nettali sunu sëriñ Muhammad ibn al-Muthanna ni Muhammad ibn al-Muthanna Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa az-Zamin rahimahullahu ta'ala noon sëriñu waa kutubu sitta gane àddina 167 génn àddina 252 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Mu'aaz mu ne ki nett mooy Mu'aaz di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassan ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash al-Tamimi al-Anbari Abul Muthanna al-Basri al-Qadi juge la woon rahimahullah gane àddina 119 génn àddina 196 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Ibn Awn mu nekk ñu nett mooy Ibn Awn di Abdallah ibn Awn ibn Artaban al-Muzani mawlahum Abu Awn al-Basri rahimahullah gane àddina la 66 génn àddina la 151 mais am na wuute rahmatullahi alayhi an Muhammadin moo ko jëlee ci Muhammad waxoon nañ la riwaayekatu xadiis yépp boroom xam-xamu xadiis yi ni ñuy baree baree baree baree baree bari bu ñu nee Muhammad kese xam nga Muhammad yi moom daa bari moom xanaa ci ñu ci kaw léegi Muhammad ibnul Musanna du dul Muhammad noonu ñoom dañoo bari mais bu ñu nee Muhammad kese te waxuñu ibnu kan wala mu am nangam mooy bu ñu ko jooyalee noonu kenn kes ñëpp xam nañ kenn kese lañuy ñuy wax comme quoi c'est pas n'importe qui ah parce que quand même mooy nit ñi imaginer boroom xam-xamu hadith yi ni ñu bëree nii nii nii ni ñu bëree rahmatullah alayhi bu ñu nee Muhammad kenn kese lañ ci ñëpp xam ne kenn la ñuy wax te pourtant ci ñoom. Muhammad bokk na ci ñi ñi ñi gën a ñi tur yi siiw ci borom xam-xamu xadiis ñu ne nag bu ñu nee Muhammad kese bàyyi noonu ñépp xam kan la ñuy wax Ibn Sirin Allahu akbar al ansari al anasiyu rahimahullah al basariyu Abu Bakr magu ñoom Hafsa ñoom Anas ibn Sirin ñoom Ma'bad ibn Sirin banu sirina rahmatullahi alayhim léegi moom mu ngi gën a àdduna ci xilaafa sayyidina wa mawlana Usman ibn Affan alayhi ridwanur rahimur rahman génn mooy l'an 33 génn àdduna l'an 110 kon moom qaala mu ne mu ne qaala Anas ibn Malik mooy Anas moo doon jaati ji moo tax ñu leen di waxal Anas yi parce que wax nañ la sayyidina Anas moom moomoon baayam quoi mooy baayu Muhammad ibn Sirin jaamu sayyidina Anas la bu baax sax Seydina Anas bëggu woon a euh, bi mu ne daa bëgg euh, <laughs> mu kaata ba <laughs> mooy jënd boppam racheter boppam joxe xaalis après par échelon après mu libre Seydina Anas xawu ci woon d'accord quoi ndax ni mu baaxee Seydina <laughs> na Anas ne kon baax na quoi voilà mooy ne xaala mu ne Anas ibn Malik muy Anas ibn Malik ibnu Nadr ibnu Damdam ibnu Zayd ibnu Haram ibnu Jundub ibnu Amir ibnu Ghanm ibnu Ali ibnu Najjar al-Ansari an-Najjari bokkoon ci waa Xasraj hmm? radiyallahu ta'ala anhu Zul Uzunayni xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Hamza nag moo doon dàkkantaam Seydina Anas mooy Abu Hamza voilà génn àddina fële ci Basra lan am nañu ne quatre-vingt-dix am ñu ne quatre-vingt-onze am ñu ne quatre-vingt-douze am ñu ne quatre-vingt-treize lu mu ci man di doon centenaire nekkoon na centenaire euh, euh, moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu di xaadimu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam mu ne qaala Anas ibn Malik kon radiyallahu anhu nuhiina an yabi'a haadirun libaad mu ne nuhiina tere nees ma te lool li jamaahirul usuliyuuna di wax mooy li gën a dëgër mooy tere nees nu an yabi'a muy jaay xaadirun ku dëkk ci dëkk bi libaat ci koo xamante ne ab kaw kaw la buy ñëw indi marché mbiram ngir jaay ko ci prix bés bi moom lañ ci bëgg lii la yow nga góolu ko ca yoon wa wala ca ca avant muy agsi loolu tere na ko te lii day wane ne liñ doon wax sànq jumhurul usuliyuun ne nuhina nuhitu aw umirtu qul umiro fa zahiru rafu ala ma shuhira voilà mooy bu ab saxaaba ne tere nañ ñu wala digal nañ ñu wala digal nañ ma wala yu mel noonu loolu li ci xadiis li nga xam ne mooy li gën a dëgër ka mooy li feeñ mooy ne dañ ko ko ka leen tere wala ka leen digal mooy yonent bi saa salaam te loolu mooy li gën a dëgër wallahu taala alam léegi kan daal imam Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ngi kitaabul buyuu' baabu tahriimi bay'il haadiri lil baadi mu ne haddasanaa Yahya ibnu Yahya mu ne nettali ñu suñu sëriñ di Yahya ibnu Yahya di Rayhaanatu Nisaapur Yahya ibnu Yahya ibnu Bakr ibnu Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum ñi ne min Qaril Abu Zakariya an-Nisaburi al-Khurasani gane àddina 142 génn àddina 226 rahmatullahi alayhi qala mu ne akhbarana Hushaymun mu nekk ñu nettali mooy Hushaym di Hushaym ibn Bashir ibn al-Qasim ibn Dinar as-Sulami al-Wasiti Abu Muawiya ah, ah, moo doon dàkkantalam ibn Abi Hazim Ah, al-Wasiti al-Muallimu al-Buxaariyul asl cosaanam Buxaara la woon mooy Hushaym ñi nga xam ne ñoom bokk ñu njëkk a dajale xadiis wa awwalul jaami' fil abwaab jamaa'atun fil asri ziqtiraabi voilà le imam al-Suyuti doon wax ne ñi nga xam ne ñu njëkk a dajale xadiis yi def leen ay buntu ay téere def leen mu ne mbooloo lañ nga xam ne ci jamono dañoo jege leen te ñoo ay ay contemporain lañ ah. Ibn wa Hushaym Maalik wa Ma'mar wa waladul Mubaarak voilà wa ibnu Jurayj mooy ibnu Jurayj ah ah wa Husaym mooy Husaym bi ibnu Bashir al-Wasiti al-muallimu al-muallimu al-muallimu al-muallimu al-Bukhari rahmatullahi alayhi gane àddina cent quatre vingt trois an Yunus mu jële ci Yunus mi nga xamante ne mooy euh, ibn Ubayd ibn Dinar al-Abdi al-Khazzaz Abu Abdillah ñi ne Abu Ubayd al-Basri al-Kufi al-asl rahmatullah alayhi gane àddina après les années quatre-vingt-quatre génn àddina cent trente rahmatullah alayhi an Ibn Sirin gis nañ ko sànq mooy kële Muhammad la waxoon fii mooy même personne mu ne Ibn Sirin bu ñu jooyalee tamit Ibn Sirin moom lañ ci jublu pa chef feréara rahmatullahi alayhi an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala nuhina an yabi'a hadirun libad wa in kana akhahu aw abahu voilà okay kon mu ngi nii kon euh, lii beneen bi dana rek nuhina an yabi'a hadirun libad Imam al-Bukhari ta'ala Imam Muslim moo indi même bu frère am wa in kaana axaahu bu nekkee fii frère am aw wala boog abaahu baayam waaw mooy nit ki manu la ne bon yow même bu dee sa baay en fait hadith bi wax mooy même bu dee sa baay la yow sa baay dëkk euh, euh, euh, reefat wala réew maawo wala kër jàkk wala kër masambakan wala bi nga xamante ne mooy daal ci village yi léegi nag am loo xam ne yow yaa ngi ni yow nga dëkk Ndakaaru lii mooy wax ji di jaay marché Colobane wala marché Sandaga wala marché bu la neex ci marché Ndakaaru yi wala biir Rufisque léegi nag sa baay yow nga xam ne sa baay lundi lay jël oral bi yépp ci ay marchandise walla oto boppam léegi di ñëw yow nga ñëw ne ko ba waaw bàyyi nga dayo nga dayoog moom da ngeen di joxante rendez-vous benn lieu avant muy agsi léegi bu ko defee nga yow nga récupérer marchandise mi jaayal sa baay <laughs> na ko bàyyi bàyyi dina ko jaay <laughs> loolu la a nga am koy def parce góor gi bëgguma loolu la leen wa in kaana axahu wa yonent bay sa sam ne la si naanas ne yonent sa sam dañ ñoo tere loolu la même bu dee ne ka ngay jaayal sa frère la wala sa baay la même bu dee ne ka ngay kii sa frère la wala sa baay la loolu dañ koo tere dañ koo aaye allahu akbar allahu akbar mais boo waxoon nañ la nag kàddu yi nii dëgg-dëgg ki ko indi mooy al imam an-Nasa'i naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam imam Abu Dawud anna nabiyya sallallahu alayhi wa la yabi'u hadirun li ba'd wa in kana aw abahu noonu na ko imam Abu Dawud wax indi kene yonent bi alay saa saam Seydina Anas mu ne nee na laa yabi'u bu mu jaay xaadirun ku ab citadin ku dëkk ci ville li baadin koo xam ne ab kaw kaw la ab campagnard la ab hóohóo wa in kaana axaahu aw abaahu même bu dee ne euh, frère la wala baayam la waaye nag li kanta kaddu yi mu indi ci riyaat bi nii loolu kaddu imaamu Nasaa'i la gën a jege même bu dee am na benn différence mooy wayn kaan axaahu li abihi wa ummihi wala imam an-Nasa'i moom côté boobu leen wayn kaan axaahu li abihi wa ummihi boobu imam an-Nasa'i kitabul buyu' bay'ul hadiri lil badi mu ne axbarana Muhammad ibn Bashar di seexu kiñ gi sànq az-Zamin di kii di Bundar Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud bokk même année buñ gane àddina buñ génn àddina 52 qaala haddathanii Muhammad ibn Zibriqaan mu nekk ñu nekk Muhammad ibn Zibriqaan Abu Hammaam al-Ahwaazi dëkkoon ca Ahwaaz ndeysaan <laughs> rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Yuunus ibn Ubayd al-Hasan kii na ci al-Hasan la ko jëlee mooy xarit la ci Muhammad ibn Siiriin waaw mooy xaritam bi ñoom ñëpp ñoo doon foo seen bonkalu jamono dëkkoon Basra muy al-Hasan ibn Yasaar moom mii nag moo magoon Muhammad ibn Sirin ñoo bokk année buñ génn àddina cent dix waaye moom ci xilaafu Seydina Omar la gane àddina l'an vingt et un Sirin gis nga ci xilaafu Seydina Usman ibn Affan alayhi ridwanu rahman naha an yabi'a hadirun libaad wa in kana abahu aw kon mu ngi lii mooy li nga xamante ne moom la al imaamu an-Nasawiyu rahmatullah alayhi moo ci gën a jege la loolu kon loolu moo jëm ci loolu walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des ana lëkkaale gi am diggante suñu xadiis bi ak xadiis ak bunt bi ni ko imaam tudde ne la ko ne bunt bi du benn mbir kese la la la ne daa xaram de <laughs> tahrimu sauf que boobu nag mu njëkk a wax moom la indi premier xadiisam baabu buntu tahrimi xaraamalu ak ah bayil xaadiri lil baat lil baat di alhamdulillah xaraamu eh, ki nga xamante ni mooy eh, ci dëkk bi la dëkk di jaayal ab kaw kaw koo xam ne fële la jóge moo xam kooku baayam la wala ndeyam la walla magam la walla frère la wala lu man di doon frère jumeau wëkk yëpp ci yam wala frère euh, sœur jumelle ajaa nogoy ne day jaayal ajaa déggéen mi nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay ajaa déggéen moom dëkk ca biir Bawol moom mu dëkk fii Rufisque ville marché bi fiy am luuma bi moom la mu nekk mu ne ko kaay ma ko baal ma jaay la loolu la ko ci yoon wi ñu wala waxu nañ la loolu kër maa ngi lay xaar que liñ doon bañ mooy mu mu mu dem sans intermédiaire ci yow loolu nga def même bu dee waaw lii nag lii lii la mu ne ko baax na baax na. léegi yow bu ma jaayee rek dinaa la yónnee xaalis <laughs> dinaa la yónnee xaalis <laughs> waaw waaw kay loolu lañ la wax léegi nag côté boobu première baabu tahrimi bayil xaadiri lii baat waaw loolu la ko wax mooy nga dem intercepté kew <laughs> dajeeg moom ci buntu ba laata muy agsi ci ci ci ci kii bi ci marché bi nga ne ko sawaay baal ma jaayal la ko waaw waaw léegi nag mu des waa léegi lan mooy eh, kon lëkkaalem mooy lii Seydina Anas dane naha radiyallahu anhu yoneen saa sam tereel te an nahyul mutlaq yaqtadi tahrim illa ida sarafahu sarif an at-tahrimi ila al-karahati loolu amu fi mooy sharia al-Qur'an wala sunna bu teree dara ci lu jooyal li muy wane tere boobu mooy dafa xaram ba mu des bu dee daa am luy ñëw leneen beneen dalil bu alquran wala bu sunna buy wane ne ah tere bañ tere woon bële c'était pas pour xaram mais dañ koo sib waaw loolu la wala xilaafu laa la voilà loolu kese la mais bu dul loolu mooy ne tere moom xaram lay wane alors que fii Seydina Anas dane radiyallahu anhu naha rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yabi'a hadirun libad ne yeneen saa salaam moo tere ab citadin dëkk ci ville di jaayal koo xam ne ca kaw nga la jóge bëggoon a am marché bii la mu bëggoon a jaay ci marché bi yow nga kar ko ne ko baal ma jaayal la wala nga jënd bon bii nga jaayal ma na ñeem fii parce que deuxième partie bi ñu xaraamal mooy talak rukbaan boobu mooy xadis bi ci tegu mooy bu boobaa nga dajeeg moom nag jënd ko ngir jaayal ko sabab xam nga kii mooy day jaayal waa ji waaw mooy da koo jël ne ko bàyyi ma ngoon baal ma jaayal la léegi loolu kon xaraamiteem gi fii la jóge te ne yeneen saa salaam moo ko tere ba pare lii gën a seddal ak xaraamam mooy mu ne même bu dee ne wa in kaana axaahu li abiihi wa ummihi même bu dee ne kooku muy jaayal frère la boo xam ne ñoo bokk benn baay ak benn ndey riwaaya yi ñu am ci Sahih imaamul Muslim wa in kaana axaahu aw abaahu même bu dee ne daa nekk kooku muy jaayal baayam la frère am la wala baayam loolooy wane ne yow bu dee ñu ñi li gën a jege lañ ne loo manoo leen koo defal waaw monsieur X bu dëkkee fii ci marché Colobane li manu la jaayal baayam li nga xamante ne nii ca kaw ga la jóge doon indi marchandise am je si manu koo jaayal loolu la léegi nag ginnaaw kon biñ gisee loolu mu des boroom xam-xam yi nag daal di indi waaw xam nga Imaam An-Nawawi bi ñuy tàmbali rahmatullah nee naa moom dafa mooy jataay bii ñu génn dafa ànd waxu waa jumhur la wax que ni façon njaay moomu dafa xaram mooy monsieur X bu jaayalee baayam bi nga xam ne kaw kaw la ñëwoon di jaay si ay marchandises am mu ne ko baal bàyyi ma jaayal la wala tante bàyyil ma jaayal la ah madame Z ah, ma jaayal la bàyyil dinaa la ko jaayal fii yow boo ngeen demee foofu doo xamu ngeen prix bi ni mu demee dañ leen di nax bàyyil ma jaayal la loolu lañ la xaram waxoon naa imaam Nawawi dafa tàmm ci comme ci rahmatullah alayhi ak boroom xam-xam yi nga xam ne dañu jàpp ne loolu dafa xaram léegi nag ñu gis ma masala boobu kon ñi nga xam ne ci boroom xam-xam yi lañ ci wute est-ce que tere bi yore saa saa Seydina Anas wax naha rasulullah ak nuhiina tere na yore saa saa tere ak tere nañ an yabi'a haadirun li ba'd citadin bi di jaayal kaw kaw bi waa tere boobu tere xaram la wala tere lu ñu sit loolu dañ naan la ku mel ni al imaamu Maaliku al imaamu Ahmad ak ñu ëpp ci boroom xam-xam yi dañu ne yi alayhim loolu ngir tere gi ngir lu xaraam lay tekki mu am ñenn ñoo xamante ne nii dañu ne non dañ koo <laughs> ñeneen ñoo xam ne ñoom dañoo beru waaw mooy masala bi ñetti ñetti wax la ñii ne tere bi xaraam la ñenn ñi dañ koo sib ñenn ñi ne sax. non dara new ci nga ya comment dara newu ci <laughs> possible na ñu parce que ñii dañu ne non en lii nii benn jamono la woon après yore saa salam acte boobu da koo fool yi non hadis bi dañ ko fool yi moo ci ah, waaw noonu kay lañ mën a dégg seen wax ne sinon moom ñemewu ngeen a dégg yore saa salam si na wax lu leer yoneen saa sam tere nag yéen ne loolu dara newu ci quoi ñu ne non ñun waxuñu ba que ne yoneen saa sam lim tere dara newu ci mooy loolu mu tere c'était un moment après tere boob da koo dindi da koo effacé loolu lañ la wax léegi kon ñetti wax yooyoo ci am <laughs> waaw euh, te lii par exemple euh, euh, léegi nga ne ma boo xaara yow wax nga ma ne ñi ñi nga xam ne ñoo ne dafa xaram léegi ñu ne dañ koo sib ñu ne la ñu naan dañ koo sib loolu lu ñuy nettali la ci al imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi même bu dee ne dinañ gin a ñëw ci ay ay ay waxam insha allah kanta ñi nga xam ne dañ ne dara new ci non non non non non non euh, euh, euh, bon xaaral xaaral xaaral parce que ñi nga xam ne dañ dañ ko dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dañ koo dara new ji loolu lañ nettali ci ku mel ni Afa Mujaahid ak al imaam Abu Hanifa parce que ñii dañoo jàpp ne dañ koo abrogé voilà voilà <laughs> al Abu Hanifa li ñu nettali ci moom mooy ne bon loolu dara new ci parce que. mooy loolu dañ ko fool léegi mu des euh, léegi yéen ku nekk li nga wax foo ko teg ah waa jumhuur na ñun suñuy xadiis mooy lii comme yi nga fi gis nii ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne Imaam An-Nawawi indi leen ci buntu bi nga xam ne moom la def nii nga xam ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu hmm, mooy troisième hadith ci suñu buntu bi dane qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam tas yëpp muttafaqun alayhi la yoneen sallallahu la tatalaqaw rukbaan alhamdulillah wala yabi haadirun libaat nee na yoneen tibali sallallahu alayhi wasallam dem di gàttandu ji convoi yi ñëw di indi seeni marché bi ci marché bi ngir jaay ko te ku dëkk ci dëkk bi ci ville bi bu mu jaayal ab kaw kaw ñu ne loolu jeexul Seydina Ibnu Umar solo tamit lu mel noonu Seydina Abu Hurayra comme niñ ko tuddoon bii weesu waaw moom itam xadiisam nekk ci saxiixu saxiixayni mu ne yonent ba naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yabi'a haadirun libaad wala tanaajashu voilà ba niñ jeexe ñu ne lii yëpp day wane ne li nga xamante ne nii mooy xaraamite li nga xamante ne nii mooy euh, di def lii te amul dara loo xamante ni après dafa ñëw di dindi lool te en plus que jële nañ lii ñi tere bu mel noonu saxaaba yi ñoo xam ne ku mel ni Talha ibn Ubaydillah moo tax ba waa ji ñëwee benn waaye daa ñëw jamono yeneen ci bari saa saa ñëw ci Talha ibn Ubaydillah indi marchandise mu mu doon jaay suy naa Talha ne ko ah yeneen saa salaam de daf ñoo tere lii quoi ma lay jaayal mais demal ci marché bi boo demee ci marché bi nag boo ma laajee ma conseillé la ma conseillé la mais kantaa di la jaayal loolu yeneen saa salaam mu ngi fi dañu koo tere de voilà moo tax tal Seydina Talha ibnu Ubaydillah ak ñoom Ibnu Umar Abu Hurayra ñoom Seydina Anas ak ñoom Seydina Umar ibnu Abdul Aziz ñoom imaamu Maalik ak ñooñu comme niñ la waxoon ci après ñi ci mujj naka noonu al imaam Allah